ah loolu lu ama am solo la ah kon nag ñu li nga xamante ne nii mooy xadiis bi nga xam mooy bu mujj bi ci suñu buntu bi al imaam al xaafidu al al nawawi rahimahullahu taala mooy xadis numéro trois cent quatorze mooy suñu dernier xadis insha allahu taala kon mu ne wa an ibni umar radiyallahu taala anhu annahu qaala kaana annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yazuuru qubaa'an raakiban wa maashiyan fayusalli fiihi rak'atayn muttafaqun alayhi wa fii riwaaya kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'tii masjida Qubaa ya'tii masjida Qubaa kulla sabtin raakiban wa maashiyan wa kaana ibnu Umar yaf'aluhu kon lii mooy suñu xadis bu mujj di wax nag na mu tudde buntu bi bay yéen nga na mu ko tudde la ca mujj ci lay ñëw nii nga ne ma lu ci mujj ma ne la non xoolal rek affaire bi moom jarul chercher midi <laughs> baabu buntu fadlil hasi eh baabu euh, euh, ziyaarati ahlil xayri buntu siyaare ñi nga xamante ni ñooy waa yiw hmm? siyaare ji ñi nga xamante ne nii ñooy waa yiw wa maja mujaalasatihim ak toog ak ñoom waa zawbatim ànd ak moom wa mahabbatihim di leen sopp wa talabi ziyaratihim di sàkku di leen ziyaar wa du'a minhum di sàkku seen ñaan wa ziyaratil ak ziyaare bërëb yi nga xam ne bërëb bi ngëneel lañu mu ngi noonu foofee la ko al imaam nag indi waaw foofu mooy mawaadi'ul faadila moo ci def di leen ziyaare ba léegi nii gis nañu umra ji biñ jóge mën nañ ko ci jàng Seydina Umar mooy loo xam ne da koo nizaroon parce que Seydina Omar da koo nizaroon waaw nizar euh, ne ngir mu dem umra ji ci la ko sàggu woon yonent bi saa salaam yonent bi saa salaam jox ko digal ci loolee. kon nga xam ne dem di ziyaare ji lu mel ni Kaabatal musharrafa dem ziyaare ji ko loolu bokk ci ziyaare bërëb yi nga xam ne ñooy bërëb yu sell yi te baax léegi nag fii mu indi beneen xadis boo xam ne moom moo ci gën a wax lu leer clair nañ yonent bi saa salaam boppam doon léegi nag mu ne la kon waan ibnu umar mu ngi koy jële ci seydina wa mawlana ibnu ah, ta'ala anhu wa ardaa mu ne kon annahu qaal mu ne seydina ibnu umar de nee na kaana nabiyu mu ne yonent bi de sallallahu alayhi nekkoon na mu ne kaana nekkoon na annabiyu yonent yazuru doon siyaare ji Quba an dañuy wax Quba ah di wax Quba an yooyu yëpp mën na nekk Quba benn dëkk la woon boo xam ne Medina la nekk environ environ Quba ak fee soriwul ak Medinatu Rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam eh, bu ma juumul trois miles miles ma miles waaw mooy entre quatre kilomètres quatre quatre-vingt-deux waaw quatre kilomètres quatre-vingt-deux quatre virgule quatre-vingt-deux kilomètres waaw euh, euh, euh, bi alayhi loolu la waaw loolu mooy différence mooy diggante bi dox seen diggante Eh, eh, loolu bu ma bu ma juumal si mémoire est bonne eh, loolu la voilà mooy kon loolu mooy distance entre entre entre ñaar yooyu voilà am na nag bon ñoo xam ne nee nañ vers entre trois kilomètres la Euh, entre trois kilomètres mais bon sorowul ak li ñu la wax noonu trois kilomètres am nañu ne trois kilomètres la entre le les deux euh, wallahu taala alam léegi kon yonent way sa sam dafa doon dem yazuru dafa doon ziyaare Quba ah Quba an Quba raakiban fekk mu war léeg-léeg day war wa léeg-léeg mu mu def ko à pied dox waaw ah, jaamu yàlla dem ci bërëb bu sell ak tànk fa yusalli fiihi rak'atayni bu demee mu julli fa ñaari rakka mu ne xadis bi muttafaqun alayhi imaamul Buxaari imaam Muslim rahmatullahi alayhi ma bokk nañ ko solo mu ne wa fii riwaayatin am na ci beneen lu ñu soloowe xadis bi ñoom al imaamaani rahmatullahi alayhima wala kenn ci ñoom kaana nabiyyu yeneen tubaab yi saa saa da nekkoon na. alhamdulillah yaa ci doon dikkal Quba al masjida Quba in doon dikkal. Euh, ah, euh, jàkkaay Quba ji dafa doon ñëw kulla sabti samedi bu jot dafa doon ñëw moom yonent bi alayhi salaam da doon dem Quba samedi bu jot utal ko bés boo xam ne moom saa su ne jaamu yàlla jii dem Quba yonent bi alayhi salaam da ko doon def raakiban léeg-léeg mu war wa maashiyan léeg-léeg mu dox waaw kon nag mu ngi noonu mu ne wa kaana ibnu Umar te Seydina ibnu Umar ci boppam ne nekkoon na moom yafaluhu doon ko def waaw kon xadis baa kon première laaj mooy est-ce ñoom ñaar kese ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Malik ibnu Anas imaamu daaril hijrati daal dina koy solo na ko al imaamu Ahmad ak al imaamu Abu Dawud ak al imaam an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' al imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moo indi na ko ci buntu yu bari boo ñëwee ci baabu fadl as-salaati fi masjidi makkata wal madina baabu ityaani masjidi quba in maashiyan wa raakiba foofu indi ko indi mu ne haddathana musaddad mu ne haddathana nettali nañu musaddad di musaddad ibnu musarhad ibnu musarbal ibnu mustawrad al-asadi abul hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana Yahya mu nekk ñu nettali mooy Yahya di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz al-Ahwal rahimahullahu ta'ala al-Basri an Ubaydillah moo ko jëlee ci Ubaydillah ibn Abdillah ibn Hafs ibn Asim ibn Umar gis nga Asim ibn Umar mañ gisoon gisoon sëtam ba Asim ibn Ubaydillah ah, gis nga moom moo nekkaan ni imaam ji kii beneen doogu yoo Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Abu Uthman al-Umari al-Madani al-Adawi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathani nettali na ma Nafi' muy Nafi' di Nafi' mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Abu Abdillah ibn Umar moo ko jëlee ci jaati gém di doomi Umar ni Abdallah radiyallahu ta'ala ah Abdallah yi nga Asim fële mais bu ñu nee Umar Abdallah lañ ci jublu ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'ti masjida Quba raakiban wa maashiyan hmm? mu ne zaada Numayr mu ne zaada ibn Numayr imaam al al Bukhari mu ne ibn Numayr Abdallah ibn Numayr ibn Abdillah ibn Abi Hayya Abu Hisham al-Kufi euh, moom boo seetloo kii ci suuf imaamu sax imaam Muslim da koy gën a gis qaala mu ne haddathana Ubaydillah mu jëla ko ci i nga xamante ne nii mooy Ubaydillah miñ léegi sal sànq an Nafi' fa yusalli fihi rak'atayn mooy loolu ñëw léegi noonu la ko imaamul Bukhari solo ko mais imaamul Bukhari rahimahullahu ta'ala beneen bi mu ne wa fii riwaaya imaam imaam euh, euh, an-Nawawi foofu mu ngi koy indi ci baabu fadl salaati fi masjidil madina mooy même kii bi même bi bii la njëkkoon a mu ne haddathana Muusa ibn Ismaa'il mooy Muusa ibn Ismaa'il al-Haafiz al-Minqari at-Tabuzaki Abu Salama rahimahullah qaala haddathana Abdul Aziz ibn Muslim mu nekk ñu ne tamit Abdul Aziz ibn Muslim al-Qasmali mawlaahum Abu Zayd al-Basri gis nañ ko fan yéen. wa an Abdillah ibn Dinar moo ko jëlee ci Abdallah ibn dinar al-qurashi al-adawi abu rahman abu abdirrahman an ah, ibn umar mu jëloo ko ci njaatige moom it abu abdirrahman ne abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'tii masjida Qubaa kulla sabtin maashiyan wa raakiban wa kaana abdullahi radiyallahu anhu yaf'alu kaana al-imaamu muslim wa abul husayn ah, moom it mu ngi ko indi moom benn bërëb dajale hadiis yëpp la def ah. mu ne mu ngi koy def ci kitaabul hajj baabu fadli masjidi Quba wa fadli salaati fiihi wa ziyaaratihi mu ne wa haddathanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne kii nettal mooy sama sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba waxoon nañ la Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Waasiti al-asl al-Kuufi rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Abdullah ibn Numayr mu ne mooy Abdallah bii kii la imaam kii ne woon Zaada Zaada ibn Numayr voilà. mooy Abdallah ibn Numayr bi imaamul Buxaari waxoon mu ne saa mu ne wala woon Abu Bakr ibn Abi Shayba dana haddathana Abdallah ibn Numayr wa Abu Usaama mu ne ki ñu nettali ñaari sëriñ mooy nettali Abdallah ibn Numayr gis nañ ko sànq ibn Abdillah ibn Abi Hayya Abu Hisham al-Kufi wa Abu Usaama muy Hammad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi Abu Usaama al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Ubaydillah moo ko jël ci Ubaydillah al-Umari mi ngi gisoon sànq Hmm? ibn Hafs ibn Aasim ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anil jami' mu ne ha taxawal mu ñëw man imaam Muslim indi la beneen jàllale mu ne wa haddathana lii nag mu ngi ko jëlee ci surtout Abdallah bële doomu Abdallah ibn Numayr mu ne wa haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr kon moom lañ gisoon baayam saan muy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani Abu Abdurrahman al-Kufi ah, rahimahullah qaala mu ne haddathana abi abi mooy Abdullah ibn Numayr voilà Abdullah ibn Numayr mi ngi sànq Abu Hisham ah, qaala mu ne haddathana waxoon nañ la sànq mi ngi koy gis imaamu Bukhari waxoon nañ la ci imaam Muslim moom ak a bari li muy jëlee ci ñoom moom mii ak baayam moom moom muy jëlee ci baayam muy Muhammad ibn Abdillah di jëlee ci baayam ni Abdallah ibn Muhammad di jële ci baayam Abdallah ibn Numayr waaw rahmatullah mu ne haddathana Ubaydillah moom lañ la gis sànqal Umari radiyallahu ta'ala anhu an Nafi' mu jële Nafi' Euh, euh, mawla Abdullah ibn Umar an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'tii masjida Qubaa raakiban wa maashiyan fa yusalli fiihi rak'atayn qaala Abu Bakr fii riwaayatin qaala ibn Numayr fa yusalli fiihi rak'atayn comme ni ko al-Imaam Buxaari rahmatullahi alayhi daal di ko indi sànq kon mbir maa ngi noonu ne kon hadiis baa ngi nii nii la ko Shaykhaani rahmatullahi alayhima daal di solo léegi hein hadis bii lan lañ ciy jànge bokk na ci lañ ciy jànge mooy ne nit ki bon premièrement gis nañ première jàngal côté liñ ciy jàng côté euh, nu mu tuddati càllale euh, mooy côté taxrib bi voilà léegi nag mu des beneen affaire waaw lan lañ ciy jàng imaamu Nawawi ci al-Minhaj rahmatullah alayhi ak lëkkaale man lëkkaale ak buntu bi imaamu Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj tontu na ci lool waaw moom bind Riyaad bi mu ne wa fii haadihi al-ahaadiis ndax imaam Muslim dafa dajale xadiis yëpp léegi moom da koy saraa benn saraa yeneen ñi day ñëw rek di jàll mu ne bayaanu nekk na ci xadiis yi de bayaanu di leeral ah fadlihi wa fadli masjidihi wa salaati fiihi mu ne day leeral ngëneelu fadli yi mooy jàkkaay masjidu Quba wa fadli ma mooy mooy Quba ci boppam ngëneelu Quba wa fadli masjidihi ak ngëneelu jàkka jàkkaam ja moom Quba wa salaatu fii ak di fa julli wa fadilatu ziyaarati ak ngëneel gu nekk ci dem ziyaare ji li nga xam ne mooy jàkka joojee wa annahu tajuuzu ziyaaratuhu raakiban ah wa machia que mën naa possible c'est possible nit ki dem ziyaare ji ko moo xam dafa war wala day dox mu ne wa hakada jami'ul mawadi' al fadila tajuzu ziyaratuha rakiban wa machia mu ne imam an-Nawawi ne bo neke nii nag du du mosquée bi kese de mooy naka noonu bépp bërëb bërëb yi nga xam ne bërëb la bu borom bi def ngëneel loolu mën nañoo dem ziyaare ji ko moo xam na war moo xam na ngay dox waaw <laughs> mu ne wa fii te bokk na ci annahu yustahabbu an takuna salatu an-nafl bin-nahari rak'atayn loolu beneen affaire la mooy lële nañ yem <laughs> parce que loolu mu wax noonu ak xëccoo de est que c'est possible dem ziyaar ji yeneen liir <laughs> parce que xam nga yonent way saa saam dane la tashuddu rihala kenn du takk géléem yi ngir war leen dem di entreprendre ab voyage dem di ziyaare ji eh, ngir uti ci jàkka lu dul ñetti jàkka yi jàkka Makka bi jàkkaam ji yonent bi saa saam ak masjidul aqsa yooyu kese lañ war a la tasuddu rihaala illa lu dul ci ñetti jàkka yi foofu rek nga mën a takk jëleen entreprendre voyage ngir dem laxas ngir dem foofu la ngir barkeelu foofu la waaye def fa ay façon jaamu yàlla surtout ci wàllu yoo xam ne nisar yooyu def ak yooyu ci ñett yi kese léegi nag boroom xam-xam ne dañoo wute ci affaire boobu am ñoo xam ne dañu ne non loolu yonent bi alayhi salaam day marqué rek njëriñu mosquée yooyu mais tekkiwul ne mooy beneen manu la nekk te lii wane ne ziyaare yeneen i mosquée mën naa nekk Quba gi moom da ko doon def waaw te Quba bokkul ci ñetti yi wax da ne masjidul Kaaba mooy masjid masjidul yi nga xam ne ci lañ war a ci yooyu kese dañ war a takk ay jëwëm di dem ah ngir ziyaare mu ne ñett yi la waaw mooy masjidul Haram. mooy kaaba gi ma jàkkaay kaaba gi wa masjidi hada ak sama jàkke ji di Madinatul Munawwara wa masjidul Aqsa ak Jérusalem waaw min aydil yahud al-xubasaa yow ci loxo yi yahud yu yées yi amin fii kon waxee loolu ba pare di dem alhamdulilah boo xam-xam ni leen loolu comme ñoom Imam An-Nawawi nii que loolu day wane ne kon affaire bi yemul ci jàkka yooyu rek suuf que rek bay saa saam lool moo tax ñenn ñi ne ci côté Nizar la doon wax mooy boo Nizaree mais ah, yow man de Nizar naa ah jàkkaay grande mosquée Dakar. ma dem jullee fa yow bu la fekkee Makka jarul ngay dem foofu yemal Makka boo ko fa jullee doy na waaw am na ñu wax lool mais loolu dafa desee dëgg parce que saxaaba bi keroog bi yonent bi saa saa ubbee Makka comme li Seydina Jaabir wax radiyallahu anhu daa am saxaaba bu ne yonent bi saa man de dama misaroon ne woon borom bi misar mooy ma ne yàlla bu lii xewee ma defal la lii wala ah man de bu lii yéeg loolu façon misar la waaw. wala daal man daal bëgg naa jaamu lundi bii di ñëw bëgg naa wooral sama borom bëgg naa toogal sama borom fukki minutes ci jàkka ji di sikkat waaw loolu lépp misar mu alhamdulilah saxaaba bi ne yonent bi saa saa man dama ni garoon que ne bu la yàlla dimbalee ba ubbi Makka man ma dem baytul maqdis daal di koy ziyaare yonent bi saa saa ne ko def ko fii ci Makka ubbi na Makka ne ko loolu noonu def ko fii julli sa ñaari Makka waaw mu ne ko julli ko fii waaye naan ko baytul maqdis laa kii woon de mu ne ko julli ko fii waaye ne ko moo ko ko bay la ko yow ak sa mbir yaay yaay xool jàpp sa mbir loolu ko defee dëgg waaw parce que bu doon na ci ñett yooyu mën nañ ne waaw ñooñu mën nañ ne waaw loolu la mooy ñett yooyu suuf ko Makka doy na boo boo ci milaree beneen boo ko defee Makka doy na ndax moom la njëkk tudd am na ñuy wax loolu mais bon am ñu ne kon ci wàllu nizar lay wax mooy boo nizaroon ne man am naa nizar dem ah ziyaare ji euh, mosquée Touba par exemple wala julli fa ñaari Makka mu fekk la Makka dañ naan la jarul nga fay dem boo ko jullee fii doy na wala Medina wala Jérusalem boo ko fi jullee fii doy waaw am ñu ne loolu sax nga waru la mën def feneen ci beneen jàkka lu dul ci ñett yi waaw yooyu ay façon la bu ñu ñëwee ci xadiis boobu euh, bu ma juumul imaam ci kii bi Riyad bi la tasuddu bu buñ ci ñëwee ci xadiis boobu noonu dinañ ci gën a taxaw insha allahu taala pour lii nii mais sauf que lii imaamu Nawawi dégg nga moom li mu wax moom dafa bokk ci ñi nga xam ne dañu ne non loolu mën naa nekk voilà bépp bërëb boo xam ne moom dafa tiiree ci kii bi leçon këne ma ne lii day wane ne bépp bërëb boo xam ne bërëb la bu am gëneel loolu nit ñi mën nañ faa dem ziyaare ko waaw te loolu amul benn les fii bañ loolu amul ci dara dara lañ ciy bañ a ci amul yonent bay saa saam xadiisam dee ak lii bokkul waxul benn yoon di tere loolu ndax bu doon ne loolu lay kikki kon moom doon loolu dem Qubaa te Qubaa ba mu fa demee ci jàkk jale moo tax mu imaam <laughs> fa yusalli mu julli ko fii rak'atayni ngir lan barke ba fa ne iltimaasul baraka ah, ak fadaa'il yi nga xam ne moom la borom bi def ci jàkka joojee ba tax mu utal ko waxtu woo xam ne sam euh, bés boo xam ne da koy def du ko tëbal samedi bu nekk waaw samedi bu nekk mu daal di dem fi nga xamante ne moom alayhi salaatu wassalaam mooy masjidu Qubaa'in daal di fay julli lii nga xamante ne moom la muy ñaari rakk yi kon loolu gis nga kon imaam an-Nawawi moom ni mu demee ci mbir yi mooy affaire bi daal lii la jeex na voilà affaire bi bépp bërëb boo xam ne bërëb bu sell la euh, euh, kii na sopp nañu nit ki daal di fay dem daal di fay jaamu yàlla tamit yu mel noonu loolu mën naa ne loolu selon al imaam an-Nawawi dafa bokk ci ñoom waaw te loolu it mën nañ ko ciy jële voilà waaw <laughs> waaye <laughs> waaw moo tax mais boo am na ñeneen ñi dañu ko bañ ñi nga xam dañ koy dañ koy bañ dañ ne non non non yonent bi saa saam dafa ñëwoon ngir lan ngir euh, seet si waa Quba ak doxa doxaale mbokk jokku leen ak seetaale seeni mbir ndax àjjuma ji ko gisul woon ñëwoo ci jumaa ji bu ko defee samedi bi mu demaale fa mais dañ naan loolu dafa sori waaw dafa sori. l'essentiel lii dafa leer imaam Ibn ni ko roy roy hadith bi xam nga ne moom Seydina Ibn Umar nekkuloon nekkuloon euh, bu doon looloo tax dina xam ne yonent bi sallallahu de wasallam dem fa ngir ngir seet ah, tafaqqudu xaali man man raaba an salaatil jumaati mooy dama dem di nemmeeku Quba la ko fa yóbbu woon mooy ñi ñëwul àjjuma wu seet ci lañ lañ nekke lu leen tere ñëw looloo ko fa yóbbu woon après day jaaraale ci jàkka ji noonu coïncidence mu julliwaale comme que ñëw na foofu loolu la mais loolu dafa sori laa la parce que Ibn Umar rawaa ci solo xadis moo gën a xam xadis bi moo gën a xam circonstance bi ak lu taxoon yeneen bay saa saam def ko moom nekkul woon imaam ah, après imaam Ibn Umar te da ko doon def te bu demoon demul bi nemmeeku que yeneen bay saa saam da ko doon def moo tax loolu moom dëgërul moom loolu moom dëgërul diitu waaw <laughs> waaw <laughs> waaw moo tax lii day gën a lool que ne loolu dara la ci yeneen bay saa loolu. amaana li bu ñëwee ci xadis boobu bu dee sax am na ci riab bi wóoruma ndax am na ci laa tashuddu rihaala boobee euh, ma ne am na ci waaye daal wax nañ la li gën a bon l'essentiel euh, parce que taxuñoo jóg te loolu mooy daal affaire bi lenn la ñetti jàpp yooyee ñoo ëpp ngëneel yonent bi sallallahu alayhi dañuy wan seen ngëneel ci yeneen yi waaw te tamit mooy loolu ni war feneen moo la ñenn ñenn noonu ni war feneen leneen foofu nga koy def te l ni leneen feneen waaw foofu koy def ci jàkka yooyu te boo ko fa defee wàcc na la ci yeneen waaw am na yeneen tontu yoo xam ne moom la ci boroom xam-xam yi di wax waaw waaye lii da koy wane waaw moo tax it ziyaare gi ki nga xamante ne mooy eh, yonent bi alayhi salaam xabru yonent bi alayhi salaam loolu woroom xam-xam yi dañ cee d'accord waaw dañu ko yoonal baaxal ko ne lii lu baax la waaw lu baax a ngi nii lu baax lu très bien wa ngi nii <laughs> waaw moo tax. Eh, ba moo moo tax al imaam eh, kii Ibn Taymiyya rahimahullah moom laa bokkoon ci ñu doon bañ lool ne non non non parce que yonent bale saa saam yi la wax kon nag nekk fi di takk ay ay voyage di dem di ziyaare yonent bale saa saam loolu oh, moo tax xëccoo bu rëy waaw bu rëy rëy rëy <laughs> amoon foofee diggante moom ak ñi nga xamante ne ñooy boroom xam-xam yi voilà moo tax sax ñu bari ci lañ ko doon dale bu baax a baax al imaam Euh, Abu Ibn Taymiyya al-Harrani voilà ndax daroon sukkandikoo xadiis bi laa du euh, euh, rihal mu ne noonu loolu noonu dara loolu dem di ziyaare Yonent bi alayhi salaam loolu taxu bokku ci waaw loolu bokku ci mais bon loolu moom bokk na ci li nga xam ne xëccoo bu mag la boroom xam-xam yi moo tax ñu bari daal nañ ko ci kii quoi waaw daal nañ ko ci bu baax <laughs> indi woon na nag ay tension yu rëy rëy rëy moo tax ñenn ñi naan imaam Ibn Taymiyya moom rahimahullah wax bi dina ñaaw bu mu wax mooy loolu quoi mais kenn du takk ay kenn du dem di ziyaare ji al qabru sharif euh, qabru yonent ba lay saasaam bu tedd bi parce que yonent ba lay saasaam ba ne kenn du ngir mooy jublu ci loolu quoi ne man qabru balaay dem ziyaare ji <laughs> waaw <laughs> kon loolu la quoi <laughs> loolu gaa yi daloon nañ ko ci bu baax waaw mu ngi noonu dañ ñëpp moo borom xam-xam ni ne loolu moom mooy li nga xam ne tegul parce que kenn terewul takk jublu dem ngir commerce ngir doxi mbokk ngir sàkku ci xam-xam voyage yi uti xam-xam ak yu mel noonu kenn na ko terewul waaw waaw léegi kon kii nii mooy bul takk bu leen takk ay ay ay ay ay seen gëléem laa tasuddu rihal ngir dem ngir di barke ci benn mosquée wax nag ne damay dem uniquement ngir julli ji fa kese lu dul ci ñett yi voilà lu dul ci ñetti jàkke yi sinon boo bëggee julli moom jàkk joo julli ñeneen baax na jarul ngay nekk naan da man ah man bëgg naa dem jàkk Dakar ba foofu la kii fa ngir ngëneel mu ne doono loolu déedéet waaw loolu bu ko defee kon tere naan kenn du ziyaare xabru yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa bokkul ci affaire yi ndax yonent bi sallallahu alayhi ba muy wax jàkk ngir julli la woon te moom ñépp ziyaare ji ku baax loolu ñépp ci d'accord ne mën naa ne waaw takk dem ziyaare ji nit ku baax gisoon nañ fa nag waaye saa saa xadiis bi mu ñu ne waa ji dafa dem bi <laughs> ziyaare ji benn mbokkam suñu borom def benn malaaka ci yoonam ba mu ñëwee ba ci foofu mu ne ko foo jëm mu ne ko ci dëkk bee sama benn xarit laay seeti mu ne ko ndax danga koy seeti ngir lan mu ne ko ndax dama koo sopp ci yàlla ndax daa am loo fay ngir jëm koo yëwénal sa mu ne dama koo sopp yàlla mu ne ko boroom boobu nag sopp na la kon loolu ñëpp nga xam ne ziyaara yooyu takk di dem di ziyaara ku baax loolu baax te yonent bay saa saa moo féete kaw ñun ñëpp kon loolu nan lañ ko mën a tere voilà voilà loolu <laughs> lu ama nag mu affaire boo dañ koy mën a jànge ci xadiis bi waaw mooy xadiis bi am solo lool waaw ñu jële ci ziyaare comme Imaamu Nawawi wax bërëb yi nga xam ne ñooy yu baax yi moo xam da ngay dox moo xam da ngay war loolu dafa nekk loo xam ne lu ñu sopp la te Quba kon nit ki boo demee aji yooyu bul fàtte jaar ci bërëb yooyu nga xam ne yonent bi alayhi salaam dafa doon ne même bu dee ne yow tombeewul ak samedi mais yow def ko ngir mooy yonent bi alayhi salaatu salaam en tout cas ci julli nga nga te am na ay ngëneel yu wax ci julli yi nga xam ne mooy boo ko jullee foofule ci masjidu Quba moom alayhi salaatu wassalaam léegi <laughs> bokk na tamit ci li ñuy jànge fii mooy ne ci xadis bi comme al imaam al-Haafiz Ibn Hajar wax mu ne wa fii haaza al-hadiis ala ixtilaafi turuqihi dilaalatun ala jawaazi taxsiisi ba'di al-ayyaami ba'di al-a'maali as-saaliha wal mudaawamati alayhi wal mudaawamatu ala zaalika waaw waaw mu ne xaris bi ànd ak yoonam yu bari nga xam ne ñoom ñëpp dañuy wax benn mbir mooy possibilité nga ël benn bés ay bés yoo xam ne da nga koy préciser ne bés yii ci lay def jaamu yàlla yii yoo xam ne yu ñu xam la ba pare sax ci waaw moo tax xam nga keroog maa ngi naan Sénégal moom temps yi ñu ngi nekk bi <laughs> di xëccoo ndax euh, sikkar mbooloo baax naam baaxu <laughs> waaw <laughs> waaw mooy en ba ma la doon wax ne gis nga problème bi mooy ñi ngay gis ñu teg leen projecteurs yi ca ña koy def sax ñu naan leen ay wa ñoom ñuy bëgg layal mbir bi duñ ko layale ci diine amuñu argument xamuñ ni ñuy argumenté diine kenn du ci argumenté sama sëriñ nee na ma ne ma ah dit waaye saway ma ne la waaye yow loolu xamoo ko fay yow gis na fi fii bañ tàmbalee ba léegi masala bu ñuy dugg ñu ñëw naan Serigne diw nee na képp ci déedéet Serigne diw nee parce que aaya bi parce que hadith mais waxu Serigne diw noonu kese loolu du naan yow bu dee saxaaba yi ci boppam la ñuy la xam-xam yi di wute est ce seen wax dalil la lan nga may xalaatal keneen waaw dañ cee wute lool lan nga may xalaatal keneen loolu du dalil yow ma doon ñëw ne par exemple. waxoon nañ ko ci siiran benn femme bu ma wax ne moom daa gis koo xamante ne benn euh, ma sœur léegi <laughs> góor ñi mon frère la ñaaw bu dee kii ma fekk mu naan ko ay salaatul faatiha yi euh, baaxul quoi ko ba gis ne waa euh, ndaw si tiijaan yi la tiijaan yi la <laughs> mu ne ko baaxul ay yooyu moom nag parce moom fu mu ko teg yoo xam yeneen tubaab yi sax jàngalewul lii kiiwul la yoo kii. léegi ma ne ko yow loo ko man da ma ne ko man man ma ne ko déet lii baax na parce que Seydina Cheikh Ahmad Tidiane lañ ko la ko yeneen tubaab yi saa jox ma ne ko lool nag du argument ci diine <laughs> ma ne ko gis nga lool nga wax moo du argument ci diine yow mooy loolu rek xam nga ne doy loolu loolu moom xamul yooyu quoi moom moom nekkul mooy lam daal femme boobu moo tax boo mais ma koy xamal ne ko nag li tax ko mënoo ko convaincre. bon yàllaay def ko convaincre la neex ah. ndax loolu moom la kay tax nit si gis dëgg nangu ko loolu yàllaa koy def mais mooy kenn du argumenté noonu waaw man manumaa ñëw ñu naan ay sikkar mbooloo foo ko teg nga naan parce que suñu tariixa da koy def loolu mooy lan loolu du loolu loolu du dalil ci diini booy wax seeti li alxuraan ak sunna nga seet foofu loo ko mën a layale sa li koy def comme ni nga xam ne ñi xam ci seen tariixa boobu xam nañ fan la mbir mi mais comme que ñuy wax xamuñu <laughs> naka noonu mooy lii xam nga ak jaamu yàlla yoo xam ne gaa yi dañ koy def semaine bu nekk <laughs> gars yi tam ñu ne la noo lool baaxuloon ah, tegul fenn waaw parce que yonent xam ne dañ ne yonent bi alay salaatu salaam walla da doon toog boo jour bu nekk wala ñu ne vendredi bu nekk hein heure bi nga xamante ne heure boobu nga xam ne mooy heure ñangu ñaan en tout cas bari ci waroon xam-xam ne dañ ne après tàkkusaan jëm timis la boobu nga ciy jaamu yàlla ju spécifique di ko ci def loolu amul ay yu mel noonu nangam ak nangam andi leen mais dañ naan leen affaire yi dafa leer parce que yonent bi alayhi salaam ci boppam bu ñeneen suñu hadith bi kese am na yeneen dal yu am loolu taxuñoo jóg voilà mooy lii nga xam ne moom laa imaam al-Hasan ibn Hajar wax ne le fait que ziyaare ji Quba di julli ca jàkka ja ñaari rakka tous les samedis la ko utal mooy da ko utal waxtu. jëmmutal bés boo xam ne da cee sax samedi bu nekk mu dem fa ngir def benn jaamu yàlla bu spécifique léegi looloo nga toog sa kër am loo xam ne yaa koy def jour euh, semaine bu nekk bu bés bu ñu xam ci semaine bi waxtu ñu xam ci semaine bi di ko def wala nga koy defe ci jàkka ji wala lool al lan mooy différence xanaa bu jëf ju baax rek mooy lii ay la ci moo tax imaamul Haafis Ibn Hajar moo tax affaire yi nekkul wan ma fu ñu bind a boo gisul a koy binde a boo ko joxee texte boo xam ne en minuscule lañ ko bind ma ne non aabi nekk ci gisuma ko aabi ana aabi wan ma a majuscule bi non ñu bindal la aabi yi ci biir bindal la ko minuscule nga ne non gisuma aabi ndax aabi aabi majuscule laa war a gis te aabi yi nii gis ndaw lii ko la lii aala mooy ko façon boobu la ñenn ñi di xalaat waaw mooy xadiis yi dañ koy borom bu leen ko joxee waaye nga xam ñoom dinañ mën a génne ak tey nga xam ne ñoo ne ca biir moo imam al wax ne hadith bii dañ ciy jàngale possibilité spécifié benn ay bés wala benn bés ci bés yi ci jëf joo xam ne ju yiw la jooy def ba pare nga sax ci waaw waaw yooyu yëpp ay lay la gaa yi nag boo waxee au lieu ñu lay yu mel nii nga xam ne ay hadith la ñu ah boo ko dàqee lan mooy différence ak yeneen ma saa saa mi nga xam ne dafa jàpp bésu samedi bés bu nekk mu def ci jaamu yàlla ji dem Xubaa dem julli fa ñaari rakk saxu ci te du jaamu yàlla bu mu sax loolu kon mënuñu koo def feneen ah yàlla ana ko war a wane waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi loolu dafa am dañ koy jànge ci hadis bi eh, lu ama am solo kon voilà kon loolu yëpp dafa jar bàyyi xel dafa jar bàyyi xel waaw moo tax mbir nekkul ne walla man daal euh, mooy aabi <laughs> waaw <laughs> te loolu moom la jumhurul ulama wax ah waaw que possibilité tax si su bandil ayam ziyaara wa haaza huwa sawaab wa qawlu jumhuur wa karihahu ibnu maslama al-maaliki daalik qaalu la'allahu lam yablughu haaza al-hadiis qaala imaam an-Nawawi loolu wax imaam an-Nawawi bi mooy li mu doon wax sànq daanaka àggale wu ñu doon wax dañu pare après wax lii nga xam ne moom la imaam al-haafiz ibnu hajar al-asqalaani rahimahullahu ta'aala wax sànq imaam an-Nawawi da ci yokk beneen affaire <laughs> da ci yokk beneen affaire mu ne gis nga xadiis bii nii bokk na ci liñ ciy jànge kene possibilité wa ne jawaazu possibilité taxsiisu di jagleel ba'd al ayyaam bi ziyaara jël aya bés yoo xam dañ naan dama ciy ziyaare wa hada huwa sawaab mooy li nga xam ne mooy li dëgg li nga xam ne mooy li gën a jub wa qawlul jumhur te mooy waxu jumhurul ulama wa kariha wa kariha ibnu maslama min al maliki ah ibnu maslama bokk ci maliki yi moom da si xaalu waaye borom xam-xam ne niñ ko layale da niñ ko utali ngaan dañ la la'allahu lam yabu hadhihi al ahadith ken hadith Mawlana Ibn Umar yi nga xam ne ne yeneen tooy saa saa dafa spécifié bi su samedi di dem Quba di fa def jaamu yàlla ju spécifique amaana da koo da koo jotewul voilà sinon lii moom dafa leer <laughs> voilà moo taxit xam nga ci hadith bi xam nga léeg-léeg tamit ñeneen euh, gaa yi bañ gaa yi nga xam ne. Euh, genre ibaadu yi dañ leen di ne yéen seen façon sikkar yi ngeen di def amul ci sunna wala wala ni ngeen koy def yonent bi sallallahu alayhi doonu koon def gars yi nga gis ñenn ñi amuñu argument ñuy répliquer leneen dañ naan la ñoom dañ naan en général di nga gis ñenn ñi ñu ne leen yéen waaw waaw euh, waaw baax na waaye yéen dëgg la kon defoo ko nii ah léegi kon nañ dem ci terrain ko yéen seen façon conférence yi ngeen di def <laughs> yonent bi sallallahu alayhi daa ma sa conférence <laughs> yéen koor bu ne ngeen utal koor bi ay ak programme waaw jour sangam oustaz sangam wala samedi sangam oustaz sangam koor yëpp noo ngeen di def muy programme boo xam ne ak mu nekk ngeen def ko loolu du spécifié ba ab jaamu yàlla li ngeen di def da ngeen ko tuddee jaamu yàlla wala di jaamu yàlla la kay fu ñuy xam xam waaw léegi ngeen spécifié ko utal ko ay bés ngeen ko utal ci weeru koor yoo xam ne yu ñu xam la léeg-léeg sax annuellement ngeen am yoo xam ne loolu ngeen di ay conférence nangam wala wala samedi bu jot wala dimanche bu jot seen nag nangam loolu est ce que nante bay sasam ba booma sa def gars yi loolu la ñuy mais loolu tamit du réplique bu baax parce que gars yi tontu leen ndax ñoom wax ji leen la mooy ñoom mën nañ ne yonent bay sasam te bu boobaa ñoom itam bu ñu tontoo ci loolu mooy ñoom itam day tontu seen seen laaj bi ñu laaj gars yi tamit <laughs> gawgal bi ñu laaj bi ñuy def gars yi tamit day delluwaat ci ñoom nga gis ne affaire bi daal lenn la mooy léeg-léeg ñuy wax ñenn ñi nag ñoo tane ñeneen waaw parce que ñi ëpp argument nga xam ne moom seeni wax man nga moo xaw a dégg même bu dee ne xóotut mooy gaa yi ñi koy bañ waaw mais boo xóotalee ci biir da ngay xam ne affaire yi ñoom ni ñu ko déggee problème mu déggin ak tamit problème mu dajale turuqul ahadis yi wax ci affaire bi foofu loolu beneen problème la bu ñu am mais sauf que le cas de moom foofu moom moom moom moom moom c'est l'hécatombe bu quoi waaw mooy li ma la waxoon ñiy wax ñi ci ëpp l'écrasante majorité bi waruñu war a wax waaw ña a wax lu leer daanaka ñooñu leen dékk micro waaw duñ leen dékk micro ñuy a rek la ñuy wax ay waaw bëgg nga wax ne walla suñu maan yeeg suñu kii loolu loolu lay ci loolu di jaar ci fibre sentimentale yi ngir population bi ànd ak yow non xam-xam la waxal xam-xam moo gën nga nekk fi naan daa a wax waaw Seydou Laaji Malick ah daa bëgg a nga loo bëgg ñàkk argument a jaar foofu ngir population bi mere gaa yi ci ñoom loolu nga bëgg alors que bi du loolu yow teeree xam-xam la wax tontul xam-xam boo marul nga noppi bàyyi ku xam mu wax waaw te yow nga dëpp yi ngay def def waaw mais amoo ba pare di gën a suuxal sa bopp quoi ay argument yoo xam ne des faux argument ku mooy ku xam-xam-xam ku boppam ku boppam du waxe noonu waaw yow mën na ko ne waa léegi xam nga kooku bu doon moom kii na danaan waaw yoneen parce que ñii dañ koy def mooy spécifier ab jaamu yàlla ci ab bés loolu mën naa nekk foo ween ko teg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon dem Quba tous les samedis di dem te jàkkaam di te ba mu fa jógee Seydina ku mel ni Ibnu Umar al nga xam ne lépp lu tànk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jeexitalam yi mu doon def da ko doon topp di ko di ko te di ko def ginnaaw waaw moom da ko doon def di fa dem tous les samedi di julli ñaari rak te loolu par samedi la dañ koo takk ba pare takk ñaata ñëfu yàlla beneen ah gars yi tamit dañuy ñëw ne la waaye ay sikkar nombre nangam dara loolu teguwul fenn yéen suñu borom da ne waaw wazkurullaha kasiira premièrement. baaqiyaatu saalihaat yi rek bay saa da koo takk waaw <laughs> waaw da koo takk du dëggee ñëw def 37 def 32 def 27 déedéet du loolu <laughs> xam ngeen ko loolu da koo takk kon jaamu yàlla bi ñuy takk ci lim loolu xam nañu ko loolu lu mën a nekk la en plus fii masjidu Quba ji yonent bay saa saa Seydina Umar da ñaari rakk la fay julli ñaari rakk la fay julli waaw. te loolu dafa leer même bu dee imaamu Tahawi rahimahullah da loolu gaayee ko kii non loolu kii la quoi mudraj la ñu ko cee yokku euh, ne da ko def parce que xam nañ ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu mu mën a dem da doon julli ne ko ñaari rakk xam nga moom la imaamu Nawawi doon wax ma ne loolu taxuñu jóg waaw que ne mooy naafila bi bëccëg kooku ñaari par ñaari rakk la waaw <laughs> waaw soo ko xam nga Hanafi yi moom ñeent lañ lay wax loolu nag la imaamu kii doon wax. Euh, kii ak Taxaawi donc bëgg ne loolu dëgërul mais loolu dafa dëgër que ne ñaari rakka la yoo xamante ni kon xam nañ ne da ko teg jaamu yàlla gi ñaari rakka la du ñeent juróom du juróom benn du ñaari rakka yu mu doon kon mooy dakk na jaamu yàlla gi mais ba pare tuddal ko bés bu ñu xaar yow mun maalum bu ñu xam boo xam ne ba pare moom mu daawamati amee. ci ci jaamu yàlla jooju comme loolu lépp ay façon tegtal la yoo xamante ni loolu euh, bari na yoo xam ne man na koo régler ci wax yi nga xam ne moom la ñenn ñuy pasut di kawti kawtee te amuñ si xamuñu lu ñuy def lu dul saa maama ko doon defar alors que loolu wax naa la que ne laysa bi dalil ci diine ji kon ci kaw nii insha allahu taala ci la ñu jeexale buntu bi nga xam ne am na solo euh, kon yoo xamante ne moo tax di ziyaare bërëb yoo xam ne borom bi dafa def loolu dara newu ci comme ni ko imaam al-Hafiz Ibn Hajar da ci teg ne euh, lii hadith bi dañ ciy gise kon ne bi yonent bay saa saam ne laa tahuddu rihaala loolu nekkul ala tahrim nekkul ne tere tahrim la siinoo kon doonu loon dem fii voilà <laughs> moom loolu la <laughs> te gis nañ li maam an-Nawawi ne lii dañ ciy gise ne tajuuzu wa ziyaara kene <laughs> wa hakada jami'u bërëmu ngëneel am na possibilité dem ziyaare ji ko moo xam na ngay dox wala na ngay wax voilà kon nag mu ngi noonu xam nga gaa yee <laughs> wala loolu jaru ko sax loolu jaru ko <laughs> gaa yi aan laa tasul dur rexaala dara lii bokk parce que fii nii euh, tasul dur rexaala loolu bu ñu ko waxee arabe bu ko waxee loolu mooy voyage bu sori alors que Quba ak jàkkaay yonent may saa saam dara la sorewul noonu ay trois kilomètres loolu boo tax yonent may saa saam di ko dox léeg-léeg loolu kenn du kenn du ci wax tasum du rihaala quoi kon nag yéen loolu yàqul dara hadis bee li muy wax kon eh, liñ leen wax mooy entreprendre voyage bu sori loolu <laughs> waaye daal liñ la wax insha allahu taala mooy lii mooy li ci gën a dëgër ya al imam al hafiz an-Nawawi al imam al daal di wax kon nag ci kaw noonu jeexal